baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon nag tey bu soobee suñu boroom ñu continuer fi ñu yemoon mooy ñu ngi woon di tënk dugagu ñoon ci saar bi de di tënk ba léegi xew-xewu ghazwatu badrinil kubra muy badar bu mag bi ndax wax nañ la am na badar bu njëkkoon am voilà moom lañ xamee ci xaswu ghazwatu safwaan boo déggee ghazwatu safwaan maa ghazwatu badrin abwaab waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaan voilà ghazwatu safwaan boobu mooy badar bu njëkk bi comme nañu la ko waxoon ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di tëbali daq ci Kurzu bnu Jaabir ba badar foofu fële mu rëcc bam bam songee caawu Medina kon nag ñu ngi woon ci nettali ci badar bu mag bi waxoon nañ la waa Quraysh fi ñu agsi xanaa waa Quraysh bu ñu amee leen lu ñuy yokk rek mooy waa Quraysh ci seen biir bañ fa newee léegi bi ñu bi bi al-Axnas ibn Shariq gis nañ ne moom daal dinay romb ak waa ñoñam ci waa Banu Zuhra ak gars <clears throat> yi daal dinay dëpp parce que Abu Sufyaan nee na rëcc na quoi waaye waxoon nañ la waa Banu yi ñoom ñëwuñu woon ñoom ñoom da toute façon ñoom dañ noon suñu alal dafay nekkul sax ba ñuy génn Makka di dem fenn léegi nag am na tamit keneen koo xam ne dafa dem yoonam muy Taalib ibn Abi Taalib magu Seydina Ali boobu boobule <laughs> moom xam nga ci yéefiru Quraysh yi la bokkoon <laughs> ñoom moom génnoon na ma al-Abbaas ibn Abdul Muttalib àndoon na ci men même yeneen ti ma ne saab bi muy laaj ci mooy Arid ak Aslam ñoo ñële nga xamante ne mooy ñaari jaam yoo yële Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñoom Seydina Zubayr daal di woon jàpp ñoogu mooy ñooñu bañ jàppoon leen tegoon leen loxo ci teen ba daal di leen indi ndax dañ doon utal ndox <clears throat> kii yi nga xam ne mooy waa Quraysh bi mu leen di duma di ko duma moom muy julli yonent ma sa sam di julli bu ñu leen waxee ne ko ana Abu Sufyan mu ne gisuñu Abu ko mu ne ah waaw kon mu ne Abu Sufyan dañ bu ñun Abu Jahl lañ xam ne gaa yi duma ko kuñ ko bàyyee kon mu ne leen man ak man léegi yonent ma sa sam sëlmal bi mu naan bi mu wax ak ñoom ba koy laaj <clears throat> xam nga mu ngi la doon wax ñi newoon ci biir mbooloo mi waxoon nañ ko Utba Shaybat ibn Rabi'a Abul Bakhtar ibn Hisham waaye ñoom Hakim ibn Hizam Nawfal ibn Khuwaylid al-Harith ibn Amir ibn Nawfal Tu'ayma Tu'ayma ibn Adi ñoom ñoom ñële an-Nadr ibn al-Harith yi ñoom ñëpp ñu nga fa woon Zam'a ibn al-Aswad yi ak Abu Jahl ibn Hisham Umayyah ibn Khalaf ak Nubayy ak Munabbih ibn al-Hajjaj ak Suhayl ibn Amr ak Amr ibn Abd Wudd <laughs> Amr ibn Abd Wudd ca sura Ahzab moom la Seydina Ali daal di woon faat moom ki nga xam ne mooy Amr ibn Abd Wudd bam naan ko payaw man bëgguma laa faat parce que sa bàyyi sama xarit la woon mu ne ko boo ma bëggu faat man bëgg naa laa faat waxoon nañ la Badar lañ ko toroxale woon mu blessé ba moo tax Uhud manuloon a dem Uhud léegi nag bi Ahzab amee moom Amr génn tawakaana amrun batala kër yi la woon moom bokkoon na ci gaay ne woon fii <clears throat> léegi buñ amee leneen lu ñu yokk mooy taalib tamit dafa dëpp parce que taalib <laughs> bi nga xam ne <clears throat> mooy mooy magu moom moo magoon ci doomu euh, abu taalib yi voilà moom lañ doon dàkkantale sax abu taalib naan abu baayu taalib moo tax ñu naan Seydina ali ibn abi taalib aqil ibn abi taalib jaafar ibn abi taalib voilà mooy seen baay seen baay xam nga tudd loon taalib am tudd loon mooy abu taalib mooy dàkkanta la baayu taalib <coughs> léegi nag bi nga xamante ne nii mooy waa Quraysh la ñu toog moo bi ñuy waxtaan Abu Jahl na moo de toute façon fekk dafa am benn waay <coughs> ci waa <coughs> ci waa kër yonent bi alayhi salaam moo koo xam ne dafa ne daa gént benn gént boo xam ne biñ nee ci armée bi woon après bu wax ko gars ko am kum ko wax ne ko hii man gént naa de gént boo xamante ne nii ah benn waay boo xam ne daal ci gàttal ab warkat bu ñëw di di lim naan Utbat ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a di lim naan ñii ñëpp faat nañ leen dinañ leen faat léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ko kii yëg quoi ci la gaay di nettali wax ji ci biir armée bi ba Abu Jahlin daal di koy dégg nekk ko yow kooku it beneen yonent la ci waa Banu Abdul Muttalib ñii man gaay yi dañ maa jaaxal man Abu Abu Hakam gaay yi ku tëb rek nekkum yonent ci ñoom waaye bàyyi leen dinañ xam suba ana kan lañuy fàt idal taqay naa buñ dajee gaay dinañ xam gént leen lu leen neex ba pare naan de toute façon man ñun man xam naa ne gis nga waa waa Banu Abdul Muttalib ñi ànd ak ñun de toute façon ñoom seen bànneex mooy ñoom Muhammad lañ àndalaa ah. dañoo génn ñi suñu armée bi mais de toute façon moom lañ àndalaa ah. nee nañ moom la ñuy dem ngir jël mais moom lañu àndal léegi nag bi ñu waxee Abu Taalib non Taalib mer Taalib mooy mag ñoom Seydina Ali bi daal di mer quoi après daal di dem yoonam daal di dëpp ne waa yow dara man dem naa sama yoon voilà man manumaa nekk armée boo xam ne ñëw di xare génn di xare ñu naan ma yow ña ka ngay xareel da ngaa ànd ak ñun rek mais sa waay tay yow dabaska nañ na toppal nële waay yow gaa yi nga àndal toppal fee léegi nag <laughs> taalib noonu la dëppee <laughs> mu daal di ñibbi moom looloo tax moom fekkawul Badar <clears throat> moom mag la woon ci Seydina Ali ak Seydina ah, ah, Aqil ak Seydina Jaafar banu Abi Taalib radiyallahu anhum léegi nag bi nga xamante ne kon noonu la demee yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne kon ci la déglu aslam ak arid ba xam li ñu wax xam ne nag a ah, kon waa Quraysh fi ne te nag mooy Abu Sufyaan moom moom rëcc na léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di wax ak li nga xam ne mooy saxaabaam yi am na ci benn riwaaya boo xamante ne nii <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ne saxaaba yi ashiru alayhi ayyuhan nas te xadis boobu ku mel ni al imam al-Bukhari yu rahmatullahi alayhi daal dina koy solo nga xamante ne nii <clears throat> muy xadisu mawlana Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda mu ne gaay léegi ashiru alayya léegi mooy jox leen ma seen xalaat jox leen ma seen xalaat yéen nit ñi Seydina Siddiq na ko na Seydina Anas daal na koy sol solo ci xadis bu ne ci Seydina mooy biñ doon tudd sànq bi nga xam ne mooy bu Seydina bo weesu jataay yële weesu bu Seydina Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri yu an-Naysaburi yi mu ne léegi rahmatullah alayhi jox leen ma seen xalaat Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di jóg wax lu rafet nit ñi daal di koy bon yonent ma lay saa saam wax ko lu rafet mu toog Seydina Omar daal di jóg wax lu rafet moom yonent ma lay saa wax ko daal ngir wan ko ne ñun ñu nekk yow daal ñun ñu ngi ànd ak yow foo jëmit ñu ànd ak yow léegi nag bi nga xamante ne noo looloo xew léegi nag bi nga xam ne yee yonent ma lay saa saam Seydina al-Miqdad ibn Amr daal di jóg ah, taqulaka kama qaalat banu israila li muusa idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaa'iduun walakin naqulu laka idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna ma'akuma muqaatiluun ak deneen riwaaya bi inna nuqaatilu an yaminik wa an shimalika wa an amamika wa min xalfik inna ma'akum muqaatiluun léegi nag saydina al-Miqdaad ibn Amr moo ci yoroon fas ak saydina Zubayr ci benn riwaaya radiyallahu anhu comme ni ko saydina Abul Husayn wa Abul Hasan wal Husayn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu waxee ne ñoom keroog Badar ñoom ñoo ci yoroon fas léegi nag saydina al-Miqdaad ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ñun de duñu la wax li nga xamante ne nii moom la waa banu Israaïl waxoon Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam ba keroog comme niñ koy gisee dinañ ko gis suuratul saar bi ñu jëm voilà mooy saar bi ñu jëm nii muy suuratul Araf voilà suuratul Araf la suuratul Araf voilà idhab naan ko fadhab voilà fadhab am na fa fadhab anta wa rabbuka faqaatilaa lañ leen wax nii ñu nooy wa yaw innaa ma ñun mooy waa banu Israaïl li ñu leen nee dem leen xareeg seen noonu yële dugg leen al ardal muqaddasa ñu ne ko waaye dugg ñu seen Moussa mais dugg ñu mu ne mais dem seen borom mu ne ma ne yi ne ko attention Moussa attention yow daa mel ni sama yow déggoo quoi ma ne inna fiha qawman jabbarin fee ay nit ñu soxla fa ne too xam ne ñu duggee ñu massacré nga naan ñu dugg ko yow moo bu la tollee noonu fadhab yow demal anta yow Muusa wa rabbu ak sa yàlla bi ngay wax àndal moom ngeen dem xeexi xeexi leen xeex bi ñun ñu ngi fii fen lañ demoon <laughs> walla iyaadu billah sayyidna al Miqdaad nag ne man duma leen wax loo duñu euh, non non lool lool suuratul Maa'ida walla suuratul Maa'ida la si suuratul Maa'ida parce que suuratul Araaf dafa nettal melo mais suuratul Maa'ida voilà léegi nag mu ne gaa yi loolu lañ waxoon léegi nag euh, euh, Seydina al-Miqdaad radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaam ñun de duñu la wax li nga xam ne ñoom loolu lañ waxoon Seydina muusa waaye xam nga lan lañ lay wax ñun sa saxaaba yi idhab yow yonent bi alayhi salaam demal wa rabbuk ànd ak sa borom fa qaatilaa ngeen xeex inna ñun maakuma ñu ngi ànd ak yéen muqaatilun di xeex de beneen bi dinañ xeex sa càmmoñ sa ndejoor sa càmmoñ sa kanam sa fépp gis rek dinañ xare ànd ak yow léegi yonente ma lay sa sam kontaan moo tax Seydina Ibn Mas'ud man de fekke naa seedeel naa Seydina al-Miqdaad mashhadan seede boo xam ne wallahi mun ma nekkoon man Ibn Mas'ud maa ko wax moo ma gënaloon ko mën a jënde mooy keroog Badar li bi yonente ma lay saat saam di soññu nit ñi mu jóg wax wax ji ñu wax léegi léegi nag bi mu waxee loolu sa yonente ma lay saat saam kontaan daal di koy wax lu rafet léegi waaye yonente ma lay saat saam continué naan ashiru seen xalaat yéen nit ñi léegi am na ci yenn riwaaya ne kenn ci wàllan saar moo ne hé wax mbokkam yi comme que ñoo ëppoon ci armée bi ndax sa uh, muhaajiruun yi ñu génnoon bariwuñ wàllan saar ñoo fa ëppoon léegi nag ñu ne hé hé hé am kenn ku ne yéen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat ñun ñii nii la jublu ci wax yi ndax <laughs> ndax gis nañ ne Seyna Abu Bakar jóg na wax mu wax ko lu rafet Seyna Omar jóg na wax mu wax ko lu rafet Seyna Miqdad jóg na wax mu wax ko rafet ba pare continuer naan jox leen ma seen xalaat mooy hé ñun waa Lamsaar lay xaar moo tax ci benn riwaaya kii ne parce que muhaajiruuna yi en fait muhaajiruuna yi am na ñoo xam ne dañu ne ñoom. Euh, euh, kii la woon euh, euh, muhaajiruuna yi dañu nekkoon 82 am ñu nekk entre non 82 ak 86 la ñu woon entre yooyu quant à euh, waa li ci des lépp ci armée ji 319 yi ndax cent 319 mooy chiffre bu précis bi ñëw ci Sahih imam Muslim ne loolu la ñu woon voilà am na yeneen yi danaan bid'ata day nekk cent 300 300 ak ak 10 ak jëm kaw jàpp 9 jàpp dix jàpp dix-neuf waaye foofu moom dafa leer ne trois cent dix-neuf lañu wax foofu la ci riwaayu al imaamu Muslim ibn al Hajjaj léegi kon bu dee muhaajiruuna yi ñoom dañu cee nekk entre quatre-vingt-deux ak quatre-vingt-six ñi ci des ñépp mooy léegi nag soixante et yi nekk li nga xamante ne ci waa Awsu léegi nag ñi nga xam ne mooy cent soixante-dix yi nekk ci ñi nga xam ne mooy waa Xasraj kon nga gis boo jëlee cent soixante-dix plus 61 mooy presque gars yi gis nga ni ñu bëree ñoom ñoo doon totalité arme bi ñoom wàllan saar léegi nag am na nag ci benn riwaay Seydina euh, Sa'd ibn Mu'adh moom moo xam mbir mi daal di jóg Siddiqul Ansar ne yonente ma lay saasaam daa mel ni ñun ngay wax mu ne ko waaw léegi mu tontu ko lan la wax loolu la ñuy gis bi di ñëw jàll wala